baada acuudu billahi mina shaytaani rajiim wa in tacjab facjabun qawluhum a idaa kunnaa turaaban a innaa lafii xalqin jadiid ulaa'ika alladiina kafaruu birabbihim wa ulaa'ika al-aghlaalu fii acnaaqihim wa ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiihaa xaaliduun suñu boroom tabaaraka wa taala di wax laayaab juróom bi boon mu ne wa in mu ne yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa in bu dee ne yéemu nga ci li nga xam ne moom la waa Quraysi ñii ginnaaw yi nga xamante ne moom laa lim ci njaal beenu laaye saar bii wan leen fi te ñoom ñoo ko reconnaître ñoom ci seen bopp nangu nañu ne lii de boroom bi tabaaraka wa taala moo ko def léegi nag wa in ta'jab waaye nag bu dee da ngaa wu da ngaa da ngaa da ngaa da nekk koo xam ne da ngay jaaxle da ngaa nekk koo xam ne da ngay jaaxle ci weddi giñ la weddi ginnaaw bi ñu xamee ne yow dëgg nga te ñoom ñoo la doon wooyal amin loolu nag mbir mi kon bu dee da ngaa yéemu ci loolu ginnaaw liñ liñ la xamee la woon ba pare reconnaître loon ko xamal loola kon la ko doon pare doon la ko seedeel tey nga woo leen ne yàllaa ma yónni ñu weddi la bu dee loolu da nga cee wóolu da nga cee yéemu fa ajabun li gën a yéemu mooy qawluhum seen wax ji ñuy wax naan ay ida kunna turaba ay way ndax ñun ñuy waa Quraysh ñun yii ndax bu ñu nekkee suuf mooy bu ñu faatoo ba ñu denc ñu ba ñu fënax ba nekk suñu yax ya daal di nekk loo xam ne mooy daa nekk ay ay poussière daal boo ko moxoñee mu rajaxoo waay waay bu ñu nekkaatee suuf a inna la fi xalqin jadid waaye ndax ñun dinañ nekkaat ci dund goo xam ne bind boo xam ne bu bees la mooy ndax ñun dinañ ñu dekkil mooy yow weddi gi ñu lay weddi ginu la yéene ñoom weddi gi nga xam ne lañuy ñuy weddi li nga xam ne mooy dekki ginnaaw bi leen boroom bi waxee ci kaw laay saar bii yi nga xam ne yëpp borom bi ci kattanam sañ-sañam man-man ak namm-nammam ci la ko defe ñoom ñu ne waaw borom dee ko def waaye ki def loolu moom dafa ñàkk man indiwaat loolu buñ fi jëlee comme ni muy def mbay mi saa su ne moo tax mu bari alquran di joxe misaal ci mbay mi nga xamante ne nii lu ama am solo la loolu wanewul bu am lenn lu ndaw lu mu ñuy wan mooy ne gis nga noonu gàncax gi di deewe di dekkiwaat àll bi di dee borom bi taw ci ndox mi ñëwaat ndox mi ñëw lépp weertaat bu amee lenn lu mu ci waroon a jànge même bu doon nañ dañu ñë nañ wàcc mooy li nañ yoon jàppoon ne mooy ne def lool de man na bu ñu faatoo mu daal di ñuy indiwaat moo tax mu ne kon waaye taajam bu ne mu nga ci weddi giñ lay weddi faajamun yéemu na yéeme na tamit de qawluhum li nga xam ne mooy seen wax ji ñuy wax ñoom yéeféru Quraysh yi naan wax bu ñu deewee ba nekk suuf ndax dinañ ñu dund bind bindaat daal bind bu bees mu ne ulaayika suñu boroom ne gaa yoo yéne alladina ñooy ñi nga xam ne ñoo weddi bi rabbihim ci seen borom wa ulaa'ika te ñoo ñële al aghlaalu bu ëllëgee de jéng ya fii anaaqihim dinañ ko yeew ci li nga xam ne alhamdulillah seen loxo yi mu jëm ba pare boole kook seen doq yi ci lañ leen di yeew bañ ne ngodd wa ulaayika te gaayooye ashaabun naar ñoom ñooy waa sawara duñu ko xëccoo kenn hum fiha xaaliduun ñoom de sa lañu sa lañuy sax mu ne wa yastaajiluunaka bis sayyi'ati qabla al hasana mu ne wa yastaajiluunaka ñoom waa Makka nag wasaadaha allahu sharafa di yéeféer yi ñu lay yàkkamteroo bi sayyaati ci lu bon muy mbugal li waaw ñoom daal ñu ngi fi nekk di laaj mbugal mi comme ni ñu ko gisa woon rek liñ waxoon ci suuratu saad keroog bi nga xam ne ci lañ doon wax naan rabbana ajjil lana qittana qabla yawmil xisaab e waay borom bi tabaraka wa taala gaawe ñu suñu wàllu waay ci mbugal mi seydina muhammad di wax qabla yawmil xisaab alayhi salaatu wassalaam balaa bésub dekke bi dal di ñëw ba ngay àtte nee na ay ay woo bu dee dëgg la na ñëw ak rabbana in kaana haadaa huwa alhaq hey waay borom bi tabaaraka wa taala bu dee ne daal lii nii seydinaa muhammad mi alayhi salaatu wassalaam di daal di nekk ko xamante ne nii daal lu muy lii nii bu dee dëgg la jóge ci yow kon nag xaj tawal suñu ko way xeer suñu borom ne wastanjilunaka ñu ngi lay yàkkamtiloo di la laaj bi sayyi'ati ci lu bon lu yées muy mbugal mi nga xam ne moom laa leen di dig ñu naan nagaaw ñëw qablal hasanati laata ak aafiya mooy au lieu ñu laaj waa lool kay li xel woon mooy allahumma nga waroon a borom bu dee lii dëgg la jóge ci yow mais gindi ñu lool kay moo doon am xel mais bu dee dëgg la bu jóge ci yow taxal suñ kaw su suñuy xeer moo tax gars yi ñoom du ñu xalaat quoi léegi nag ñuy njëkkante li nga xamante ne nii mooy mbugal mi laata yërmande yàlla yàllaata aafiya gi mu leen di teg bu ñu gëmoon au lieu ñu ñaanu lu leen teg ci mbaax. ci li nga xamante ne mooy nekk baax ci ñoom daal di nekk ay xéewal ci ñoom waaye gars yi duñu ko def de ñoom ñu ngay xë ñiy njëkkante li nga xamante ne nii mooy as mu ne waqad xalat te nag romboon na min qablihim lu leen jiitu woon almasulaat li nga xamante ne mooy mbugal yi nga xam ne moom laa tegoon ña doon weddi ni ñoom ñii te doon njëkkante naan wi seen yonent alayhimu salaatu wassalaam ay wa ndir ñu mbugal nii bu dee dëgg nga comme nañ ko doon wax ñoom Seydina Saalih ak ñoo ñële alayhimu salaatu wassalaam naan ko bu dee dëgg la waaye yow na mbugal mi ñëw ak ñoom Seydina Shuayb ak seen ñooñ doon wax alayhimu salaatu waqad xalat te dëgg-dëgg romboon na jiitu woon na lu njëkk leen ci li ngeen fi njëkkoon a nekk almasulaatu mbugal yi ma xam ne moom laa tegoon ñu doon def ni ñoom ñii waa Makka am na am na ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne dañ ne ñooy misaal yi am na ay misaal yu romboon na fi yoo xamante ne nii suñu boroom saddaloon na leen ko de ngir ñu xupp leen ngir ñu génn ci yéef kéeféer gi ñu ne donc loolu nag jaruñu leen dara waqad xalat kon daal romb na mu min qablihim jiitu woon leen almasulaan buggal yi ma tegoon ñi nga xamante ne nii ñoo leen jiitu woon day def ni ñoom de léegi nag mu ne wa inna rabbaka te dëgg-dëgg sa borom yow sayyidina Muhammad alayhi salaatu wassalaam malgré ñoom seenu caay-caay ak seen njëkkante bi ñuy njëkkante li nga xamante ne naan la na gaaw mbugal mi ñëw lu yées li na gaaw ñëw nañu yëg ne malgré loolu buñ ñëwee tuub wa inna rabbaka dëgg-dëgg sa borom alayhi salaatu wassalaam yow lazu maghfiratin boroomu jéggal la de linnaasi ñeel nit ñépp ala zulmihim ci seen kaw tooñ ma moom mooy li ñuy tooñ mooy ne borom bi ci kaw ñu ngi di tooñ de waaye borom bi defal mooy ak njéggalam ak suturaam moo rëy malgré ndax bu doon ne ku ku def lu bon léegi mu dal di la koy teg léegi non loolu kon mooy la mu waxoon rek ma taraka ala dhahriha min dabba te kon loon bàyyi ci kaw li nga xamante ne nii mooy ci kaw a suuf si koo xamante ne nii mooy li nga xamante ne nii mooy kuy dukkat du fi am de kon nag mu ngi noonu la kon nag borom bi tabaaraka wa taala boroomu njéggal la ci kaw nit ñi de ala leen ngir nit ñi ci kaw seen tooñ gi ñu tooñ ak seen sirki gi saa ñu ñëwee buntu yàlla yi moom tabaaraka wa tëjuwul saa bu mu jéggal leen wa inna rabbaka waaye nag ni ñu xamee na boroom bi njéggalam mu yoo dafa nekk boroomu njéggal la ngir nit ñi malgré seen kaw bokkaale yi ñu ne wa inna rabbaka nañu yëg ne seen borom tamit seen borom yow sayyidina muhammad te dëgg-dëgg yow sa borom la shadidul iqab nit la ko moom na borom bi tabaraka wa taala ku tar la li nga xam ne mooy am mbugal mu ne wa yaqulu alladhina kafaru mu ne wa yaqulu mu wax alladina kafaru ñi nga xam ne ñoo weddi seen boroom tabaaraka wa taala lawlaa unzila alayhi aayatun min rabbih ñu ngi naan la waa Quraysh naan moo way lan moo tere woon ñu daal di wàcce alayhi ci seydina Muhammad mi alayhi salaatu wassalaam aayatun mandarga buy wan ne daal borom bi tabaaraka wa taala moom moo ko yónni quoi ñun liñ bëgg waxuñu ay alquran yi quoi moo lan moo teemu indi comme ni nga xamante ne nii noonee mooy nooy naagaak Seydina Saalih ga alayhi salaatu wassalaam wala yu loxob Seydina Muusaa ba wala yatambaak yu mel noonu le ak mbënd ma Seydina Nuux mais alayhi salaam moo lan moo ko teree indi daal ñu wàcce ci moom laaya yu mel noonu nga xam ne day extraordinaire innama suñu borom ne baal ma tontu nag innama dëgg-dëgg li ba des anta yow Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam mundirun yow aji xuppaatekat rek nga te borom bi moo lay wax li nga xam ne moom nga leen di jottali ak li nga xamante ne moom nga leen war a jottali ci wàllu laaya ak lu war a tukkee ci boroom bi di ñëw ci ñoom loolu du ci yow la jóge waaye borom bi ma wa la moom moo lay jox ne la jottalil ma innama dëgg-dëgg yow si rasulullah yow de li nga doon mooy mundirun anta mundirun yow de xuppaatekat nga léegi nag ñoom dañoo foog ne daal mbir mi daal yow da toog ñoom daal bu ñu waxee rek nga defal leen déedéet mbir mu du demee noonu borom bi tabaaraka wa taala moom mooy yónni ay yonentam saa bu ko soobee ne jottali leen ma lii wa kulli qawmin haad mu ne nag te ñeel na dama laa yónni ci ñii comme ni nga xamante ne nii wa li kulli qawmin haad ñoñ ne nit ñu ne peuple bu ne borom bi tabaraka wa taala suñu borom tabaraka yónni na fa koo xamante ne nii moo koy giddi teg ko ci yoon daal di koy woo ci li nga xamante ne mooy shahaadatu an laa ilaha illa allah mooy wéetal boroom bi tabaraka wa taala kon nag am na loolu am ñu ne wali kulli qawmin haat loolu mooy boroom bi lañ ci jublu mooy boroom bi moom mooy ki nga xam ne nit ñu ne borom bi am na moom mooy ki nga xam ne moo leen di gindi waaye insha allahu taala mooy yonent yi yi nga xamante ne nit ku suñu borom daf fa yónne ay xam ne ñooy taxaw la nga xam ne mooy